الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرأى استعنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم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 wa ali tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw ba tey ci kitaabul wudu' bu saxiix imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu bi weesu gisoon ñu ngi doon gis xadiis bu mujj ci baabul maa'i alladii yughsalu nañ maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne Euh, ndox mi nga xamante ne dañ ko raxasee euh, karaw doomu aadama yi te waxoon nañ ci li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari yi doon wax moom mooy li nga xamante ne moom mooy masala yi aju woon ci maa'ul mustaamal ni ngi noonu doon na ci wax tamit ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci karawu doomu aadama ndax wala karawu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy dund ndax sobe lañ waaw wala déet maanaam karaw rek ci jëmmi boppam ndax sobe la waaw wala déet gisoon nañ tamit maanaam ne ñaareelu bun ñaareelu tarjuma ci bunt bi moom mooy wasu uril boo wa a fil masjid ak tamit li nga xam ne moom mooy ndesetu xaj ak seenu romb ci biir jàkke ji gisoon nañ ci ba suñu xadis bi nga xam ne ci suñu jotaay bi weesu maanaam ci jotaay ba ko weesu nag lañ gisoon xadis yu njëkk yi amma ci suñu jotaay bi weesu ci leen gisoon xadis Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal wàllu xaj bu fekkente ne dafa amee maanaam dañ ko yebal ngir mu mën a rëbb maanaam condition yi nga xamante ne ci la xaj bi di nekkee loo xam ne mu jàpp la tey rëbb moom dana nekk rëbb mu dagan gisoon nañ ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju woon walillahi alhamdu wal na naka noonu gis nañ baabu man lam yaral wudu a illa min al makhrajayn minal quburi war dubur maanaam buntu ñi nga xamante ne maanaam ki nga xamante ne gisul ne euh, njàppkat am na benn dana war benn yoon lu dul xanaa mu daal di jóge ci ña maanaam mu nekk ne sabab ba tax ñu war a dem jàpp jiwaat moom mooy li génnee ci ñaar yi génnuwaay yi te moom mooy euh, li ci kanam kanam gi ak gannaaw gi maanaam ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ko ak wa qawlullahi ta'ala aw jaa ahadun minkum minal ghaa'ib ak waxu borom bu yàlla subhaanahu wa taala wala boog kenn ah, kenn mu dikkee aw jaa wala boog mu dikkee ahadun kenn minkum ci yéen minal ghaa'iti ca wanag ko maanaam kon wax jooju nga xamante ne moom lay wax maanaam mu làmboole kon lépp loo xamante ne dafay génnee ci ñaari génn waayi loolu moom moo xam lool lu lu lu lu lu lu ñu mën a daj la wala boog du loo xamante ne lu ñu mën a daj la ak teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju woon gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit ci suñu jotaay bi weesu euh, li nga xam ne moom mooy masalay deret ak li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci sobeem ak ñàkk sobeem ak li nga xamante ne moom mooy nan maanaam ci yan condition lañ ciy jullee ak lan mooy li nga xamante ne moom lañ ciy jéggale ak li nga xamante ne duñ ko ci jéggale ak it ndax maanaam di waxoon nañ tamit ne lool maanaam deret du yàq njàpp ni ki noonu xàqataay ak reetaan loolu du ñu yàq njàpp moo xam ci biir julli la wala moo xam du ci biir julli comme imam ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala wa mooy ne boroom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne xàqataay du yàq du yàq njàpp ci biti julli amma ci biir julli nag loolu foofu la xanafi yi rahmatullah alayhim bu wutee ak ñeneen ñi ci def rahmatullahi alayhim maanaam gisoon nañ ci euh, gisoon nañ ci xadiisu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne boro yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne jaam bi du deñ di nekk ci biir julli feek mu ngi ci biir jàkka ji di di nekk julli feek sobewu feek tojut maanaam feek tojlewul maanaam loolu kon euh, gisoon nañ tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ajuwoon euh, niki noonu kon képp maanaam jaam bi tamit du nekk ci di deñ di nekk ci maanaam ci julli digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala feek tojulewul te tojle boobaa nag maanaam da ndax maanaam lii moom mooy zahir bi am na tamit maanaam baatin maanaam moom mooy nit ki du deñ di jokkoo ak boromam subhaanahu wa taala fekk moom ci boppam yàqul diggante boobu maanaam deful loo xamante ne day dox diggante ak boromam subhaanahu wa taala nit ki saa yoo xamante ne dafa firi maanaam diggante maanaam xolam ajatu ko ci borom bi rek subhaanahu wa taala moom mooy tojal na saa yoo xamante ne war naa duggaat ci xadara borom bi subhaanahu wa ndax julli moom ak xadara bi ñoo nuroo maanaam julli ak xadara bi ñoo benn lañ maanaam li nga xamante ne noonu la nekk maanaam julli nekk loo xamante ne kenn munu ci maanaam kenn mënut a nekk ci diggante nekk nekk ci ak ñàkk cee nekk naka noonu xadara yàlla bi tamit noonu la demee kenn mënul nekk ci diggante nekk ci ak ñàkk cee nekk maanaam mooy julli faw da ngay nekk ci biir wala nga ne ci biti maanaam munoo ne maa ngi ci diggante biir julli ak biti julli loolu mante ne ni ki noonu xadara yàlla bi tamit noonu dong la demee saa yoo xamante ne nag nit ki xelam ak xolam aju nañ ci leneen lu bokkut ak boroom bi subhaanahu wa taala muy génn na ci xadara bi maanaam kon nag nit ki feek mi ngi ci biir ci mi ngi mi ngi ci prédisposition yi muy nekkee ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala mi ngi ci xadara borom bi subhaanahu wa taala mi ngi noonu yoonu yàllaam dana continuer di wéy feek maanaam moom mi ngi ci namm-namm boobu mi ngi ci yéene boobu waaye saa yoo xamante ne bàyyi na ko fa dem fariji ak leneen dem ànd ak keneen dem nekk ci ak leneen lu bokk ak borom bi subhaanahu wa taala moom moo dagg digganteem ak borom bi waaye saa yu jàppuwaatee maanaam mooy saa jëlaat jëlaat jikko yi rafet yi nga xamante ne moom la amoon rek day daal di mën a nekkaat maanaam ba pare jublu ci borom bi subhaanahu wa taala day daal di mën a nekkaat ci xadara bi naka noonu gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abdullahi ibn Zayd ibn Abd ibn radiyallahu taala anhum yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa yansarif hatta yasma sawtan aw yajida riha te moom mooy biñ ko jàmbatee ki nga xamante ne moom dafa am lu muy da ci biir julleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu mu dem mbéta xanaa mu dégg kaddu gu koy wan ne njàppam toj na wala boog mu am xet goo xamante ne daf koy wan ne njàppam toj na loolu tamit maanaam day tegtale ne maanaam kon njàpp maanaam tojum njàpp Euh, kon dafa war a nekk loo xamante ne ci lu leer lay jóge comme li nga xamante ne noonu lañ ko waxee te it cosaan ci toj mooy li nga xamante ne moom mooy liy génnee ci doomu aadama moo xam ci kanamam la wala boog ci ginnaawam lay génnewee loolu moom mooy cosaan amma yeneen yi ci def yëpp comme yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu loolu yooyu yëpp du maanaam dafa am ay teqantal ci seenu toj njàpp waaw wala déet euh, kon léegi insha allahu taala ñu gis xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu moom mooy mu ne qaala haddathana Qutaybatu ibn Sa'id te moom mooy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah as-Saqafi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Raja Abu Abu Raja mooy dàqantalam Abu Raja al-Balkhi euh, rahimahullahu ta'ala dañuy wax ne Yahya la tudd wala boog ñuy wax ne Alim waaye Qutayba lañ ko wax ndax xam nga Qutayba mooy ay boutique maanaam boutique yu ndaw maanaam moom nag dañ ko noonu lañ koy waxee mooy Qutayba maanaam noonu la siiwee waaye dañuy wax na Yaxya la tudd wala alim ah, lan moo ci gën a wér nag wallahu alam waaye daal Qutayba moom noonu la noonu la siiwee la lii dafa bokk ci afraadul muf ah, asmaa'ul mufrada yi nga xamante ne kenn rek la maanaam tey fi mu toll boo déggee na haddathana Qutayba kenn rek ci ashaabu kutubu sitta ñi ñu soloo ci seen tiir yëpp boo dem ruwaat yi ci nekk kenn rek moom moo tudd Qutayba te moom mooy sëriñ bi Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani di Abu Raja as-Saqafi rahimahullahu ta'ala moom imam Qutayba ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xamante ne dafa bari woon lu ci biir Euh, nekkoon loo xam kooku dafa bari lu mu tukki jël jàng sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ci imaamu Malik jàng na ci imam Lays ibn naka noonu gis na ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hammad yi muy Hammad ibn Zayd Hammad ibn Salama niki noonu jàng na ci ak ak Hammad ibn Usama na ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri naka noonu gis na imam Ahmad ak imam imam ash-Shafi'i naka noonu maanaam gis na ay ponkal yu bare bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, jànge euh, Euh, maanaam mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim solo nañ maanaam wa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu rawaa anhu maanaam dañ naan rawaa anhu asxaabu kutubu sitta wa maanaam wala boog alxamsa rawa anhu alxamsa wa rawaa lahu nu maaja maanaam bu ñu waxee rawaa anhu ak rawaa lahu waxoon nañ la ne tekkantal bi mooy ne buñ ne rawaa anhu wala boog axraja anhu moom mooy jël dafa jëlee ci moom directement waaye buñ ne rawaa lahu wala axraja lahu li muy tekk moom mooy dafa jëlee ci moom waaye ci ab intermédiaire maanaam imam Qutayba ibn Sa'd bi dañ naan rawaa anhu xamsa maanaam mooy imam euh, euh, imam bu al Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñëpp ay sëriñ seeni direct lañ maanaam ñoom dañoo jàngee ci moom jëlee ci moom ay xadis euh, jàngee ci moom xadis yu bare bare bare waaye amma ñi nga xamante kii mooy Ibn Maaja imam Ibn Maaja rahimahullah soloo na ci moom waaye solowul ci moom directement loolu moom moo tax boole wuñ ko ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne ñoom la imaam ñooñu la waa ashaabu kutubu sitta solowee ci ñoom directement euh, moom Qutay Qutayba ibn Sa'id imaam al-Bukhari soloo na ci moom trois cent huit hadith ni ki noonu imaam Muslim moo gën a bëri lu mu soloo ci moom que imaam al-Bukhari ndax soloo na ci moom six cent soixante huit hadith amma imaam an-Nasa'i premier hadith bi nga xam ne moom la soloo ci saxiixam ci ci sunanam moom mooy euh, hadithu bi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu bi nga xam ne moom la ñu romboon tamit digle ñu raxas loxo yi ñetti yoon bu ñu euh, yeewoo euh, te mi ngi koy solowee ci Qutayba ibn Sa'id bi rahimahullahu ta'ala moom imam Qutayba mi ngi génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaa yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Jarir te moom mooy euh, Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir al ad-Dabbi ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala amma imaam kon Qutayba ibn Sa'id moom Baghlani la moom Baghlan la dëkkoon amma ki nga xamante ne moom mooy Jarir bi moom Kufi la rahimahullahu ta euh, taala moom mi ngi gën a adduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam tamit ñi ngi ci kutubu sitta mu ne anil A'mash te moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu taala Abu Muhammad mooy dàqantalam Abu Muhammad al-Kuufi moom tamit waa Kuufa la moom euh, ni ko mu gën a siiwee ci al-A'mash al-Haafiz di borom maanaam borom xam-xam bu màgg boobu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ne toog na juróom benn fukki at yoo xamante ne maanaam soixante ans yoo xamante ne mësta manqué benn julli ci jàkka ja musul manqué niki noonu euh, maanaam nekkoon na jàngkat maanaam nekk ku bari lu mu solo ay xadiis nekk tamit jàngkatu alquran bu mag a mag waaye nag ci wàllu alquran maanaam sukkandikoo wuñu ci moom moo tax riwaaya tamit charge la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon Ah, dañ ko daan wax al amash nit ki noonu al ama ndax mujjug dundam dafa silmaxa naka noonu al amash mooy borom laas nga xam ne ay laas la amoon ci ay bëtam loolu mooy al amash moo tax noonu la gën a siiwee moo tax ñu ko koy wax loolu moom moom mi ngi génn moom euh, comme niñ ko euh, waxee mi ngi génn euh, adduna cent quarante-cinquième année mi ngi génne adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk koo xamante ne cosaanam ci Tabaristan la ah, waaye eh, ki nga xaman li waaye cosaan waaye mi ngi eh, dëkkoon Kufa nekkoon fa imam bu mag a mag a mag rahimahullah bokk ci taabi'i yu ndaw yi ngir ne moom gis na Seydina Anas radiyallahu taala anhu waaye solowul ci moom maanaam ñoom ñooy taabi'i yi gën a ndaw ci xeetu taabi'i yi moom mooy ñoom Amash rahmatullah alayhi mu ne an Munzir ibn Abi Ya'la as-Sawri te moom mooy al-Munzir ibn Ya'la moom moo tax na ibn Abi Ya'la moom mooy ibn Ya'la tamit maanaam as-Sawri rahimahullah muy Abu Ya'la al-Kufi moom it Kufa la dëkkoon nekkoon koo xamante ne solo na ci ñoom euh, maanaam euh, ñoom a ah, maanaam sëriñu ci taabi'i yi waaye maanaam ci siqaat yu mag yi rahimahullahu ta'ala wax nañ ne solo na tamit sax ci sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala an anha waaye moom bariwul woon xadis yoo xamante ne moom la jàng comme ni nga xam ne loolu al imam ibnu wax nee na kaana siqa qalilul xadis maanaam siqa la woon waaye bariwul woon xadis maanaam an Muhammad ibnu al-Hanafiyya waxoon nañ la ne Muhammad ibnu al-Hanafiyya doomu Seydina Ali la karramallahu wajhahu moo tax muy Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi rahimahullahu ta'ala daakantaam nekkoon Abu Abdullah al-Madani rahimahullah moom waa Madinatu Munawwara la mi ngi gënoon a siiwee ci ibnu al-Hanafiyya rahimahullah génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, mii ngi euh, gane adduna ci ñetti at ci euh, xilaafa Seydina Omar yi def ci xilaafa Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dañ koy wax tamit Abul Qasim maanaam moom dafa bokk ci doomu Seydina Ali karramallahu wajhahu yu mag yi nga xamante ne ñu gën a takkoo ak moom la maanaam amma ci sëriñ bi nga xam ne moom moo solowee ci moom te moom mooy al Munzir ibn Abi Ya'la ibn al al Munzir ibn Ya'la te moom mooy Abu Ya'la waaw mu al-Munzir ibn Abu Ya'la al-Kufi as-Sawri rahimahullah euh, moom nee na man day Muhammad ibn al-Hanafiya damaa takkoo woon ak moom ba nga xamante ne euh, doomam yi sax dañoo mujjoon a euh, ne yow daal vraiment dëgg-dëgg suñu papa yow yaa ñu ëppale ci moom ndax li ngay takkoo ak moom ak li nga xamante ne moom ngay jàngee ci moom ñun ñii sax mënuñu koo am ci ci moom ah maanaam kon al imam Euh, wala euh, maanaam Muhammad ibn al-Hanafiyya bi euh, rahimahullahu ta'ala dafa bokk ci trente-cinq doom yi nga xamante ne moom la Sayyidina Ali am karramallahu wajhahu ndax comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ñu bare bare dañoo yaakaar ne Sayyidina Hasan ak Husayn ak Muhsin rek la amoon radiyallahu ta'ala anhum waaye Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ginnaaw bi Sayyidat Fatima alayhi salaam génne àdduna amoon na yeneeni soxna te amoon na te yeneeni doom kii ci ñooñu la bokk Euh, dañ ko wax ibn xanafiya ngir ne yaayam noonu la maanaam ngir yaayam moo tax mooy alxanafiya loolu moom moo tax mu ne qaala moom nee na qaala aliyun te moom mooy euh, sayyidina aliyun ibn abi talib karamallahu taala wajhahu mooy ali ibn abi talib ibn abd manaf ibn abd al muttalib ibn hashim nga xamante ne moom mooy di doomu e, baytaxu yenente bi sallallahu alayhi koy dàqante la Abu Hasan niki noonu dañ koy da bokk na ci laqabam yi maanaam dàq Abu Turaab ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde niki noonu e, um amirul mu'minina di xaamis xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin e, sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu génn adduna ci maanaam ci ci fekk Abu Lu'lu'a al-Majusi moom moo ko euh, wala bokk ci euh, xawaari yi ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko boom moom tamit gisoon nañ jàngoonda ton nañ ay tarjumaam radiyallahu ta'ala anhu euh, moom sayyidina Ali karramallahu wajhahu nee na kuntu kon na rajulan góor goo xamante ne maanaam ñi ñëpp na waa ashaabu kutubu sitta soloo nañ seen ay xadiis kon maanaam ba def des ne imam Qutayba ibn Sa'id moom tamit imam Ibn Maaja soloo na xadiisam waaye par intermédiaire mu ne waaye ñi ci des ñëpp ñoom ñëpp solo nañ seen xadis tam par intermédiaire mu ne kuntu nekkoon naa rajulan góor goo xam te ne mazza'an damaa bëri woon lu may gis mazi waaye nee na sax fastahyaytu ma daal am kersa an as'ala ci ma laaj ko rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam kon ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee moom mooy ne kersa dafa bokk ci jikko yu mag yi nga xamante ne mboolem nit ñu baax ñi ñu sell ñi dañ koo amee woon waaye tamit li nga xamante ne moom moo nekkoon sababu kersa bi sayyidina Ali amoon karramallahu wajhahu moom mooy nekk gi nga xam ne moom la nekkoon goro yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne dafay am kersa ci war ko koo mën a laaj waaye nag moom doyloowul kersa googu rek ba pare daal di wax ne du ma ko euh, du ma ko laaj kenn loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, mag maanaam góor gi nga xamante ne moom muy góor bu euh, bëri lu muy gis mas yu loolu mandarga la ci man mandarga ngóora wala du nekk loo xamante ne ak aw aw xas la wala aw ŋàññ la waaye loola maanaam dafa nekk loo xamante ne góor noonu lay maanaam bu fekkente ne ngóoraam dafa dafa am ngóora gu màgg loolu du jomb ci moom waaye nag du góor ñëpp ñoo koy am ngir ne mas yu ci jigéen la gën a bari ko ci góor waaye euh, moom it àtte moom mooy ne sobe la maanaam moom mooy mas moom sobe la niki noonu amma beneen atte bi nga xamante ne moom moo ci aju moom daa ñëw ngir ne mag yu moom li muy li lii tax mu génn moom mooy bànneex su ndawee maanaam mooy lu demee nekk lu jóge ci ay foox ak ay waxtaan waxtaan woo xamante ne waxtaanu euh, bànneexu la ci kàddu jigéen ji wala boog euh, di xalaat xalaat bu jëm ci jigéen ak yu mel noonu loolu moom mooy indi euh, mag yu di génn niki noonu ci jigéen itam loolu daf koy indi maanaam di foo bi nga xamante ne ak di xalaat bi nga xamante ne moom lay xalaat bi jëm ci góor ñi loolu tamit daf koy indi mu ne nag waaye nag euh, ndox lay doon tamit boo xamante ne dafay buy wàcc day woyof daanaka du duñ ko xaw yëg maanaam du du jañu comme man yu euh, loolu mu ne nag waaye nag bi nga xamante ne dama bari woon kon lu may gis lu may amee mas yu mu ne fas tax yaay si ma am kersa an asala si ma laaj ko rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye nag fa amartu ma daal di digal al-Miqdaad te moom al-Miqdaad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu moom saxaaba bu màgg boobu moom la ko laaj fa sa'alahu mu daal di koy laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi loolu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne ci la njëkk indi xadis bi ci saxiix bi ci ah, daanaka ci ah, kitaabul ilm mooy ah, xadis numéro 132 maanaam li nga xamante ne moom moo taxoon mu indi ko mooy dafa tudde woon buntu boobu baabu man istahya fa amara ghayrahu bi su'al buntu ki nga xamante ne dafa amee kersa mu daal di laaj keneen mu maanaam mu digal keneen ngir kooka daal di laajte maanaam ñu gis ne kon de euh, ngir jàngale loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon xadis bi ci euh, kitaabul ilm maanaam moom mooy ne képp koo xamante ne dafa am kersa. maanaam kersa warulaa tere nga laajte maanaam waaye boo mënul ba mënoo itam nga wax keneen kooku moom mu daal di laajte loolu moom moo tax bi nga xamante ne moom la digal euh, euh, mu mu daal di yónni euh, Seydina al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa sa'alahu mu daal koy laaj waaye ba mu ko laajee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi daf ci tontu ne dafa ne fiihi al-wudu fii nekk na ci maanaam war maanaam al-wudu njàpp maanaam li muy tekki moom mooy njàpp moo koy war ci loola maanaam njàpp moom mooy war euh, ci masyu waa ndax lu tax ndax daf daan sangu lu bëree bari ci bu daan gis masyu yi moom dafa jàppoon ni masyu moom man yu ñoo bokk àtte mooy dañuy waral ak cangaay alors que man yu alors que masyu loolu du waral ak euh, ak euh, cangaay waaye nag fii mu am beneen mbir boo xamante ne jar naa leeral moom mooy comme dañoo nekk ci buntu boobu incha allah dinañ ñëwaat waaye comme dañoo nekk ci euh, bunt boobu li nga xamante ne moom moo mataxam a xam fii moom mooy ne euh, mas yu dañ koy raxas tamit maanaam mag yu dañ koy raxas te nit ki bu ko dalee day raxas zakaram voilà léegi am ma li nga xamante ne moom mooy euh, ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo dend ak zakar maanaam loolu kenn du ko maanaam borom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wuute am fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañuy wax ne dañ koy raxasaale waaye li nga xamante ne te loolu tamit mazhab maanaam euh, am na ñu ko wax ci yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye loolu wax la boo xam ne dafa sukkandikoo ci riwaaye boo xamante ne maanaam waxu euh, euh, Urwat ibn Zubayr la maanaam ndax Hashim dafa solo bi maanaam Hashim di doomu ma Hisham plus Hisham ibn Urwa Hisham di doomu Urwat ibn Zubayr Ah, dafa solo xadis bi tamit maanaam ci baayam Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu ah, waaye moom moo tax moom moo interprété noonu ne dañuy raxasaale ñaar ñooñu ak tamit maanaam li nga xamante ne moom mooy ah, wàllu wala peggu pooc yi maanaam li nga xam lupp yi seen pegg ndax maanaam li nga xamante ne ci tànk maanaam poqataan li mu toll loolu ci tànk loolu noonu mu ne tamit dañ koy raxasaale waaye loolu moom moo ko firi noonu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo gis ne loolu ci am la bokk looloo tax fuqaha waaye comme fuqaha maliki rahmatullahi alayhim loolu moom moo tax ñu jàpp wax jooju tamit jàpp ne xëy na am na fu ko déggee maanaam du rek interprétation wu alors que ñi ci def dañoo jàpp ne interprétation wu la waaye comme Hisham boobu euh, euh, maanaam ñoom Hisham ibn Shihab day solo ci moom ibn Shihab wala imaamu Malik tamit day solo ci ñoom loolu moom moo tax kon mu mu maanaam maliki rahmatullah alayhim euh, jëlee ko noonu maanaam rawatina seen imam imaamu malik rahimahullah kon li nga xamante ne moom mooy ne euh, kon daal li li maanaam waaye yenent bi moom sallallahu alayhi wa sallam li sax ci moom moom mooy ne sakkar bi rek la ñuy raxas waaye nag bu boobaa sakkar bi yëpp la ñuy raxas du ñu raxas rek fi nga xamante ne foofu lay génnee bokkut ak nit ki bu mbéewalee bu tuuree ndox moom ci kanamu sakkar bi rek maanaam fi fi mu génnee foofu lay raxas amma ah maanaam lu lul allahumma ba mu def bu dee li maanaam ndox mi na dafa weesu bën bën maanaam bi muy génnee maanaam bu dee nag par contre daf koo weesu ba gën a tasaaroo ba nekk ci bopp bi maanaam bu fekkente ne dafa gën a yaatu loolu lu tolloog dirham comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bu tolloo ak dirham bu boobaa nag dootuñu ko mën a jëfandikoo te xeer ngir mën koo dindi waaye li nga xamante ne lañ koy dindee moom mooy euh, moom mooy moom mooy euh, ndox loolu mooy benn xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom nangu nañu loolu comme ni nga xamante ne noonu la ko yeneen mboolem mboolem borom borom ngir yi nangoo beneen bi ci des moom mooy ne bu ñuy jëfandikoo maanaam mooy ne mas yu kenn du ci jëfandikoo xeer maanaam mas yu ndox rek moo koy dindi euh, bu fekkente ne nit ki dafa jëfandikoo ma moo tax euh, amma yeneen yi ci des yi nga xamante ñooy yooyu la xeer di dindi waaye mas yu moom ndox moo koy dindi Euh, ngir rattax gi nga xamante ne moom la rattax te it du neex a dindee ak xeer wala boog du neex a ak leneen waaye boo ko naree dindee ak leneen da ngay gis ne day daal di euh, raataloo tasaaroo te loolu moom moo tax kon du dindee ko ak ndox moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññee ko comme ni nga xamante ne rawatina ci fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom noonu lañ ci gën a Euh, ñoo gën a tar ci buntu boobu donte yeneen ñeneen ñi ci des dëppoo nañu ak ñoom ci masala boobu beneen bi ci des moom mooy ne leneen lu ñuy dindi te war koo mën a dindee ak xeer euh, nga dindee ko ak ndox moom moo gën loolu comme ni nga xamante ne euh, loolu moom maanaam moom moo gën nga dindee ko ak ndox nga dindee ko ak xeer tamit nekk na loo xamante ne sunna la bu sax bu tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunna la bi sax na sax boo xamante ne ah, ku mel ne sayyidina Xudayfata ibn al-Yamani comme niñ ko gise woon radiyallahu taala anhu moom daf doon wax ne mais bu ma jëfandikoo woon ndox xanaa kon sama loxo du deñ di am xet gu naqari ni ki noonu comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamu Maalik waxe rahimahullah ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuta dem wan ak jëfandikoo ndox maanaam te loolu gisoon nañ ne loolu wax jooju noonu lu mata xoolaat la ngir lan ngir xadis yi koy wax ñëw nañu waaye imaamu Maalik dafa fekk ne xadis yooyu waa Kuufa ak waa Basra ñoo ko soloo ñoom moom moom xamu ko moom xamutoon xadis yooyu maanaam loolu moom moo ko moom moo tax amma nag euh, koo te loolu lu lu lu maanaa la ngir ne jamono jooju dafa nekk jamono ji nga xam ne ci lañ doon dajalee xadis yi loolu moom mu ñàkk koo xam du du du du problème ci moom maanaam du problème lu lu lu mat a bàyyi xel la Euh, am ma beneen mbir bi nga xamante ne moom tamit euh, moom mooy li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo moom mooy ne jëfandikoo xeer ak ndox boole leen loolu mooy li gën maanaam mooy li gën jëfandikoo xeer ak ndox boole leen bu te bu boobaa maanaam wala papier toilette ak ndox maanaam buñ nee xeer booleem lu yor ate xeer comme niñ ko gise woon biñ ci tolle da day duggaale ci biir voilà maanaam comme boo jëfandikoo papier toilette ba noppi nga doog cee teg ndox mi loolu moom mooy li nga xam ne noonu lañ koy defe euh, mu ne hadith bi wa rawahu solo na ko tamit Shu'ba moom mooy Ibn al mooy euh, Shu'batu euh, Ibn al-Hajjaj Ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullah Abu Bistam al-Wasiti al-Basri waa Basra la maanaam kon hadith bi dañuy gis ne lu ci ëpp waa Basra waa ñoom ñoo sol ñoo nekk ci. càllale gi rahmatullahi ala al-jamii mu ne kon Shu'ba solo na ko anil A'mash mu jële ko ci A'mash ci jëmmi càllale googu nga xamante ne abu e, imam Abu Dawud at-Tayaalisi ci musnadam e, jëli na ko ci e, Shu'ba indi na ko ci càllale gu gu dëgër rahmatullahi ala al-jamii hadith boobu kon imaam al-Bukhari rahimahullahu taala comme niñ ko waxee sànq solo woon nag solo na ko hadith numéro 132 ak 269 imaamu euh, Muslim solo na ko ci ñetti bërëb ci hadith numéro 303 imaam Abu Dawud solo na ko ci hadith numéro 206 ak 207 imaam euh, an-Nasa'i moom def ko solo ci hadith yu bare bare bare imaam at-Tirmidhi hadith numéro 114 la ko solo. imam ahmad tamit rahimahullah soloo ko ci xadis yu bëree bëri lool moom moo tax kon dañuy wax ne waa ashaabu kutubu sitta soloo nañ xadis bi ba mu def al imam ibn Maaja rahimahullah qaala bil isnaad imam al Buxaari teg ci xadis be bi ci def mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Sa'd ibn Hafs te moom mooy euh, Abu Muhammad mooy dàqantalam Sa'd ibn Hafs at-Talhi rahimahullahu ta'ala moom waa Kuufa la maam moom tamit Kuufa la dëkk moom mooy euh, euh, al imaam Ibn Hibbaan ci kitaabu siqaat tudd na ko fa boole ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy siqaat yi mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaa yu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al Bukhari moom rek moom moo solo ci moom directement ci waa asxaabu ci kutubu sitta yépp maanaam kenn rek moo solo ci. Sa'd ibn Hafs bi euh, at-Talhi rahimahullah moom mooy imaam al-Bukhari amma imaam an-Nasa'i moom moo solo ci moom ci euh, euh, ci téere boobu nga xam ne mooy amalul yawmi wal layla maanaam téere boobu ci la solowee ci moom al-yawmi wal layla foofu rek moom rek moo solo ci moom ci ñeneen ñi ci def ci waa ashaabu kutubu sitta Euh, te dafa solo ci moom ci ab intermédiaire waaye imam bu al-Bukhari moom moo fekkee jamonoom ngir ne bu ñu xoolee moom deux cent quinzième année la gane adduna la génn adduna te boo ñi ci des taxu ñëwoon maanaam majeure guñ sax ñi ci des sax majeure guñ ci waa xaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rahimahullah moom moo ci amoon moo moo moo ci commencé woon am quinze ans seize ans jëm kaw dégg nga kon nag euh, mu ne qaala haddathana Shaybaan te Shaybaan bi moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi rahimahullahu taala moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahman an-Nahwi Abu Muawiya Abu Muawiya an-Nahwi al-Basri moom waa Basra al-Mu'addib dañ koy wax ngir yarkat yi comme li nga xam ne noonu lañ ko waxe woon maanaam ne maanaam boo gisee ñu naan ko al-Mu'addib euh, gisoon nañ euh, maanaam ne ñu ñu tuddee al-Mu'addib maanaam li tax ñu leen koy wax buñ naan diw sàngam ci ruwaate wax wax ba mu ba mu yàgg ñu ne almuaddib mooy ne yarkat la maanaam li muy tekki mooy buur yi comme niñ doon def dañ daan am ay ñoo xamante ne maanaam boo fe bu nit ñi bu ñu nekkee ay buur wala yu mel noonu nekk ay xalifa wala yu mel noonu dañuy paral di jël seen doom yi am ñu ne ñu ko jox ñoo xam ne dañ leen a xamee ci mën a yaraate ak mën a jàngale ak digg làkk arab bu baax ak bi ñu ciy am ba pare xam sew-sew yi ba pare mën communication xam bu baax ni nga xam ne ba pare xam nu ñuy manager ay ay nit maanaam loolu nga xamante ne dañ leen di jël bu ko defee ñu boole leen ak ñooñu ñooñu ba pare yoral leen seen lépp nag ba pare di leen fay lu baree baree bare ngir ñu mën leen a yaral seen doom yi bu ko defee ñu yar leen jàngal leen euh, xamal leen jàngal leen diine jàngal leen fiqh jàngal leen alxuraan moom ñoo leen di jàngal lépp ba pare yar leen moom euh, jàngal leen communication xamal leen lu bari parce que lu tax parce que après dañuy mën a nekk buur ñoom amaan na danañ nekk buur wala ñu nekk ay gouverneur wala yu demee noonu loolu moom moo tax ñu leen di jël di leen jox ñu mel noonu ngir ñu yar leen ba pare nag dañ leen di jox ndigal ci ñu mën leen a duma wala ñu mën leen a teg lu leen neex maanaam ñoom kenn du leen wax lu tax nga def nii doomu buur bi maanaam euh, bu ko defee ñoom ñu préoccupé wu ci loolu loolu nag euh, moom moo indi ñu naan al muaddib Shaybaan bi rahimahullah Shaybaan euh, mooy Abu Muawiya al Nahwi bii nii moom Eh, ci la ci la ci ñooñu la bokk rahimahullahu taala loolu moom moo tax ñoom bëriwuñ lu ñuy solo ay xadis eh, ngir liggéey boobu nga xam ne moom lañ yoroon comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon mooy an mu ne eh, moom Shaybaan rahimahullah mi ngi dëkkoon Kuufa dëkkoon na fa ab jamono ci maanaam dëkkoon na fa ak jamono ginnaaw gi ci la demoon Baghdad gin ba mu demee Baghdad mu toog ak jotaayoo ak borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk te Euh, gis na foofu la jàngee ci Hasan al-Basri rahimahullahu taala ak Qatada ak Yahya ibn Abi Kathir mooy taabii yu mag yooyu rahmatullahi alayhi moom mi ngi génn adduna cent soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaafatu al-Mahdi ca Baghdad ñi ngi koy rob ci euh, maanaam euh, bàmmeel maanaam buñ tuddee armeer yañ tuddee woon maqbaratul Khayzuran rahimahullah Euh, moom mu ne qaala mu ne mu ne an Yahya te moom mooy Yahya ibn sa ibn Sa'id euh, maanaam mooy Yahya ibn Abi Kathir euh, plutôt Yahya ibn Abi Kathir mooy waxoon nañ ne nag ci sëriñ mi la bokk Yahya ibn Salih ibn al-Mutawakkil maanaam Salih boobu ibn al-Mutawakkil moom la ñuy wax Abu Abu Kathir mooy at-Ta'i rahimahullahu ta'ala al-Basri al-Yamami moom kon waa Basra la woon moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy dàqantale Abu Nasr di ko dàqantale tamit Abu Kathir euh, moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu naan cent trente-deuxième année moom mooy borom wax ju siiw jooju la istata'ul ilm bi rahatil jismi kenn mënu ko am xam-xam déefu xam-xam du lu ñuy amee ci yaram wu sedd moom mooy ki ko waxoon rahimahullahu ta'ala mu ne euh, moom tamit téeri xadis mi ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta mu ne an abi salama te moom mooy abu salama ibn abdurrahman ibn awf euh, al madani rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci ñaar fukki at ak nangam ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna quatre année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu salamata nag moom kunyaam la waaye Euh, turam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute ndax ñu ne ñenn ñu ne Abdullahi la ñenn ñu ne Ismaïl la am na tamit ñu ne kunyaam moom mooy turam Abu Salama noonu la tudd te loolu moom mooy turam moom bokk na ci ñi nga xamante ne borom xam-xam dañu dañ leen fuqaha as-sab'a maanaam waa Madinatu wara mooy fuqaha as-sab'a yi nga xam ne juróom-ñaari borom xam fiqh kenn ki ci ni ñu wuute kenn ki moom mooy Abu Salama mooy juróom-ñaareel bi ci benn wax ci borom xam-xam yi li ñu wax rahmatullah alayhim di doom ci kan Seydina Abdullah Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhum anhuma mu ne anna Ataa ibn moom mooy Ataa ibn Yasaar al nekkoon Abu Muhammad wala Abu Abdullah dañ koy wax tamit Abu Yasaar moom it mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñoom ñii kon ay morom lañ ay maas lañ daanaka maanaam euh, Ata ibn Yasar ak Abu Salama euh, ñoom ñii ay morom lañ ay taabi'i lañ euh, ay moromam niki noonu Yahya ibn Abi Kathir tamit ci maanaam ñoom la ñoom la bokk ci taabi'i la la la la bokk. kon bu boobaa niki noonu euh, euh, amma Shaybaan moom ci taabi'i taabi'i yi la waaye Yahya ibn Abi Kathir ak Abu Salama ak Ata ibn Yasaar ñoom ñi ay taabi'i lañ ñoom ñëpp ay taabi'i lañ mu ne axbarahu xabaare na ko moom tamit ay hadiis ñi ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta euh, waxoon nañ rek ñeenti Ata yi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci saxaaba yi radiyallahu anhum kenn ki mooy ci Ata ibn Yasaar Euh, am na Ataa ibn Yazid al-Laythi am na Ataa ibn Abi Maymuna ak Ataa ibn Abi Rabah maanaam ñeenti ñooñu ñoom ñooy ñeenti Ataa yi mu ne anna Zayd ibn Khalid te moom mooy Zayd ibn Khalid al-Juhani rahimahu radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Abdurrahman mooy dàqantalam euh, dañ koy tamit Abu Talha al-Madani moom waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn mi ngi génn àdduna 78e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñuy wax ne euh, soixante-huitième ci la génn àdduna ah, moom axbarahu moom xabaare na ko saxaaba bii nag radiyallahu ta'ala anhu xabaare na ko annahu naka moom sa'ala laaj na Usman ibn Affan ta'ala anhu maanaam di gis ni kon saxaaba euh, moo jëlee ci saxaaba ci suñu xadiis bii maanaam euh, sayyidna Euh, Ousmane Ibn Affan radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon moom so ci téere xadis yi am na ci cent quarante six xadis euh, ni ki noonu imam al-Bukhari am na ci onze xadis euh, moom mi ngi génn àdduna bisub ajjuma maam di dix huit weeru Zulhijja Euh, trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba mu yoree xilaafa bi ci première muharram vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, waaye bi muy génn àdduna mi ngi am quatre-vingt-deux ans ñu ngi koy rob ca Baqiya mooy al Baqi al Qarqari ci xulafaa yi moom lañ ci njëkk rob ci Baqiya moom mooy ki nga xam ne mooy xalifa day ñetteelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di amirul mu'minina Euh, radiyallahu taala mu nekk koo xamante ne dañ ko tooñ boom ko moom itam fekk mu ngi jàng alquran waxoon nañ ay ngëneelam bokk nañ maanaam ci ngëneelam yu màgg yi radiyallahu taala anhu dekk màgg màgg fa boroomam subhaanahu wa ñu koy wax du nuurayni borom ñaari leeri borom kerse borom tamit maanaam ñu koy euh, euh, saahibul hijratayni borom ñaari gaddaay yi nga xam ne dafa gaddaayoon Habasha ginnaaw gi mu gaddaay yi tamit dem madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ñu koy wax Abu Abdullah ngir doomam di Abdullah bi nga xamante ne moom la amoon ak sayyidatu Ruqayya radiyallahu anha bi doom ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mu ngi génn adduna moom euh, ci maanaam bi mu amee fukki at ak juróom benn ci la génn Euh, euh, adduna abu amran dañ ko koy wax tamit abu amran ak abu layla yooyu ñoom ñooy dàqantalam nga xamante ne borom gëneel yu màgg la borom kersa gu màgg la nga xam ne malaaka yàlla yi sax dañ ko amoon kersa ci moom radiyallahu taala anhu ardaahu moom mooy ki nga xamante ne moo waraloon bayatu ridwaan ak yeneen ak yeneen ci ay ngëneel yoo xamante ne am na ko radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi nee na bi ma ko laajte nee na dama nee na nee na moom dafa laaj sayyidna Usmaan maanaam Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu nee na laaj naa yeneen Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu maanaam nga gis ne kon fii saxaaba jële ci saxaaba mu ne qultu nee na ma ko ara ayta maanaam euh, xoolal rek maanaam xoolal ba xam isa jamaa su jaxasoowee maanaam maanaam su nit ki jaxasoowee ak soxnaam falam yum ni te génnewul ma liyu maanaam loolu bu amee ana lan moom mooy atte bi qaala Usmaan nee na Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne day jàpp kama yatawaddau kéem ni muy jàppoo li salaat julli wa yaxsilu waaye day raxas zakarahu fayam maanaam nga gis ne lii partie bi maanaam wa yaxsilu zakarahu te mu raxas fayam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne su fekkente ne nit ki dafa ànd ak soxnaam fekk maanaam génnewul man yu maanaam da nga gis ne euh, euh, ñaar moo mën a nekk soit kon dana génn yu maanaam day fekk ni génn na masyu bu boobaa day raxas pëyum comme li nga xam ne noonu la amee maam day raxas sakkaram comme li nga xam ne noonu la amee ci xadis bi weesu loolu moom mooy maanaam xadis Seydina Ali bu weesu bi ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom moo tax mooy su fekkente ne génniwul dara du tamit li nga xam ne moom mooy li lii mooy dëgëral li ñu tuddee mas'alatu rutubatu farjil mar'a maanaam moom mooy loolu moom la borom xam-xam yi tuddee masal rutubatu farjil mara maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy euh, gajak gi nga xamante ne moom la pëyu soxna fi di maanaam jigéen ñi di gajak maanaam loolu bu laalee nit ki maanaam ndax loolu sobe la waa wala nit maanaam li nga xam ne mooy génnee ci pëyu jigéen maanaam lu rawatina maanaam masalan su fekkee dafay dox lu bari wala mu sonn loolu la ñu yi maanaam mooy su sonnee bu wala mu am wala mu feebar yenn feebar yi am léeg-léeg ndox moo xam ne day génnee ci moom ah, teñ koy wax léeg-léeg perte blanche wala yu mel noonu yooyu su su amee loolu noonu sobe la maanaam lii wane ni sobe la moom mooy raxas gi nga xam ne moom la war a raxas sakaram maanaam nit ki su fekkente ne pëyu li li tooy ci pëyu ndaw si daf ko laal loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi atte bi fii waaye subhaanallah hadith bi maanaam lii mm, lu bari lay wane maanaam bu njëkk bi mooy ne xam ngeen ni masala bi borom xam-xam yi rahmatullahi dañoo am ijmaa ci ne maanaam nit ki day sangu farata maanaam mooy ne ndax lan moo tax ndax bu njëkk bi euh, début bi da daan am euh, début bi maanaam mooy au début dinañ gis insha allah xadis boobu ci kanam xadis bi koy bi koy wax maanaam moom mooy euh, iza taqal xitaanaani faqad wajabal ghuslu maanaam mënees na koo tënkee noonu nga xam ndax xadiis bi dafa bëri ay riwaaya maanaam mooy su ñaari njongu yi dajee maanaam ak cangaay day daal di war maanaam cangaay day daal di war moo xam am na man yu wala génnewul man yu maanaam bu nit ki jotee ak soxnaam bis boo xamante ne li nga xamante ne moom mooy alxasafa maanaam mooy boppu sakkat su faddoo ci pëyug soxna si rek bu boobaa li nga xamante ne moom mooy cangaayal farata day daal di war te day daal di war ci ñaar ñëpp loolu moom mooy moom mooy àtte bi mboolem borom xam-xam yi ginnaaw jamono saxaaba yi radiyallahu anhum dëppoo nañ ci loolu amma saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ci seen jamono dañoo wuute woon ci masala bi maanaam loolu moom moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam moo tax xadis maanaam lii ñu war a xam ne lii existé woon na lii nag daf ñuy jàngal beneen mbir moom mooy ne teg te maanaam nit lu mu màgg-màgg ci maanaam solo maanaam maanaam mooy ñeenteelu bi gën a màgg ci mboolem xeetu lislaam ndax yeneen ci bi moo gën a màgg sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi Seydina Abubakar ginnaaw gi Seydina Omar ginnaaw gi Seydina Usman la radiyallahu anhu ñoom ñooy ñi gën a màgg ci xeet bi ànd ak loolu moom masala bi lii la ci jàppoon maanaam mooy kon ndekete nit mën naa màgg loolu ci diine ba pare réeri ci diine loo xamante ne ñi gën a ndaw ci ci ci biir diine ji xam nañ ko maanaam loolu moo tax aussi beneen bi ci def mooy day wane tamit ñi nga xamante ne moom la mag ñu njëkk ñi maanaam waxoon nañ ni ñuy wax maanaam ra saxaaba ay radiyallahu ak ñeneen ak ñeneen maanaam ni ñu amee woon xol bu ubbeeku ci maanaam ak dënn bu yaatu ci mën a nangu ne nit ki mën naa jàpp lii donte xam naa ni lii du nii waaye nii mu ko jàppee ndax nii la ko jànge woon maanaam te nii la ko xamee ti mu wér te ndax tegu na ci lu wér ngir ne ñoom ci yeneen bi lañ ko jële woon sallallahu alayhi te loolu daan ci ñëw ci xadis bii di ñëw insha allahu taala ni ci yeneen bi lañ jàngee lii te ñu jàngee ko noonu ba noppi ñu gis ne kat ndekete ah ay la yëwét kii moom nii la ko xamee fii la ko teg dalil bii la ko teg donte ñun ànduñu ci waaye terewul xorma biñ ko war a jox ak gëdd bu màgg biñ ko war a jox ñu tax ko ndax su dul woon loolu duñ ko def xalifa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ak yeneen ak yeneen maanaam loolu yëpp maanaam te kaay maanaam loo wax ci ginnaaw gi ki nga xamante ne mooy dinañ ci ñëw léegi insha allah nee na qaala Usmaan déglul li mu wax sayyidna Usmaan radiyallahu anhu ne sami'tuhu lii de maa ngi ko déggee min rasulillahi ci dawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam fa sa'altu nee na ma laaja an zalika boobu la masala ngir ne moom lii li tax maanaam mooy ndekete lii lii buñ buñu buñu boo laajee mbir kenn maanaam borom xam-xam mu wax la ci loo xam ne dëgg dëgg dalul xel ngir ne yow da ngaa xamoon leneen bu boobaa mën nga koo dem laajaat yeneen i xam-xam xool ndax wuute amul ci biir borom xam-xam yi ci masala boobu ngir ne euh, agit it maanaam waaye loolu dañ koy tënk maanaam dañ koy tënk ci ay tënk maanaam du rek saa yu nekk maanaam nga jël même question bi di ko laaj ku ne di ko laaj ku ne pour di déedéet maanaam day fekk ne mbir mi dëgg-dëgg affaire bi dafa am leneen loo xam loo xamante ne daf la troubler bëgg gën a am lu gën a leer ci mbir mi loolu moom moo tax nga dem laajaat ko keneen koo xam ne jàpp nga ni kooku dana la ci mën a leeralal loo xam ne moom mooy li gën a màgg loolu moom moo tax waaye fii tamit dañ ci jàngee ni Seydina Usman radiyallahu anhu ni mu ko waxee maanaam waxul rek acte bi teg déedéet waaye dafa delloowaat mbir mi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu moom mooy doxalin bi jaadu mooy ne acte bu ñu indi ci diini bu ne nga war koo delloowaat ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci alquran su fekkente ne mën naa nekk su dee jàppandi na su jàppandiwul nag bu boobaa nga daal di wax ne lii laa dégg wala lii laa gis borom xam-xam yi di ko wax rahmatullah alayhim waaye nag boo ko mënee delloo ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam mooy cosaan bi euh, dégg nga kon mu ne waaye nag nee na kon ba mbir ma xewee nee na fa sa'altu ma laat an zalika ci mbir mi aliyan sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu te moom waxoon nañ ko léegi moom mooy ñeenteelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de Abul Hasan wal Husayn radiyallahu ta'ala anhu euh, moom euh, weeru rajab ci la gane woon adduna treizième weeru rajab mi ngi génn adduna ci vingt et weeru ramadan ci quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ginnaaw boom giñ ko boom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon euh, kon loolu nga xamante ne maanaam moom ci noonu la génne Euh, kon kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, ne Seydina Ali kon karramallahu wajhahu wa radiya anhu moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy wax baabu madinatul ilmi mooy buntu euh, jël xam-xam dëkk xam moom mooy buntu ba moom mooy ki nga xamante ne ci mooy imaamul aarifina maanaam mooy imaamu maanaam ñi nga xam ne ñooy nandite yi nga xam ne dañuy nandee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne wa Zubayr moom ma laaj ko tamit Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mooy Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad nga xamante ne euh, moom euh, euh, moom Sayyidat Khadija radiyallahu anha bàjjanam la ngir ne Sayyidat Khadija moom mooy bintu Khuwaylid comme al-Awwam bi baayu Zubayr mooy bintu Khuwaylid niki noonu Safiya di doomi Abdul Muttalib mooy baayam mooy yaayam radiyallahu anhu nga xamante ne maanaam foofu maanaam di di bàjjanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk moom nekk nekk yaayam maanaam nga gis kon nga gis fi mu bokkee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak fi mu bokkee sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha muy kon az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay kon Qusay ibn Kilab ibn Marrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib moo kookoy eh, bàyyam foofu la bokkee maanaam foofu la bokkee ci kooku la bokkee yenente bi sallallahu alayhi wasallam al-Qurashi al-Asadi dàqantaan nekkoon Abu Abdullah ngir baay ngir doomam di nga xam ne moom mooy Abdullahi ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne wax nañu mi wa Talha te moom mooy Talha ibn Ubaydullah nee na tamit laaj naa ko Talha ndax az-Zubair ibn Awwam waxoon nañu moom mooy xawaari Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam Talhata ibn Ubaydullah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di Murrata ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib ibn Fihr Fihr boobu moom lañ la waxoon ne la mooy Quraysh bu ñu waxee waa Quraysh mooy Fihr Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanata ah voilà di ibn Nizar ibn Ma'ad ibn ah, ah, Adnan Euh, moom al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu mooy Talhata di Talhata doon doomu Talhata ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu moom ñoom ñi ñëpp subhaanallah ñi mu laaj ñëpp kenn du ci como ñoom ñëpp ci fukk ashara ci fukki ci juróom fukki yi bokk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mënoon naa taxawaayu taxawaayu moroomam radiyallahu anhum mooy Abu Muhammad Talhat ibn Ubaydullah Abu Muhammad radiyallahu ta'ala mi ngi gane adduna moom vingt-sixième année laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna trente-sixième année ginnaaw gàddaay yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jumaadal axira am na ñu ne ci rajab la woon uh, yawmal jamal uh, mu ne wa ubay ibn kaab nga xamante ne uh, mooy ubay ibn kaab bu di imaamu jàngkatu alquraan yi mooy ubay ibn kaab ibn qays ibn ubayd ibn zayd ibn muawiya ibn amr ibn malik ibn najjar Ah, an-Najjaari al-Ansaari al-Xazraji radiyallahu ta'ala al-Xazraji an-Najjaari al-Xazraji al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu ñu koy dàqantele Abul Munzir ah, mooy li gën a siiw ci dàqantelam dañ koy dàqantele tamit Abu Tufayl moom mi ngi génn àdduna dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu siiwee ci ñu koy sayyidul qurra maanaam sangu jàngkatu Alquraan yi moom mooy ki nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne yow day eh, borom bi subhaanahu wa taala nee na ma jàngal la suratul bayyina allah suratul bayyina allah nee na ma jàngal la ko laa ilaha illa ah, mu mu mu ne mu ne ko ndax borom bi daf mu tudd maanaam daf ma tudd tudd sama mu ne ko waaw mu kontaan ba mu jooy ndeysaan ci loolu noonu ngir loolu bokk na ci jàllaram yu mag yi imaginel borom bi ne Ubay ibn Kaab jàngal ko jàngal ci kanamam maanaam jàngal ko sóortu bayyina te subhaanallah euh, saar bu yéeme yéeme yéeme allah allah allah maanaam e, euh, moom mooy euh, moo tax Seydina Ubay ibn Kaab Euh, radiyallahu taala anhum moom kon euh, bokkoon na tamit ci waa ñi nga xamante ne fekki woon nañu Badar euh, bokkoon na tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xudaat ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ñi nga xamante ne ci saxaaba yi ñooy juróom benn kaadu yi gën a mag nga xamante ne ñoom ñoom maanaam sayyidina Ubay ibn Ka'b bi radiyallahu taala bokk na mu ne radiyallahu anhum yàlla na leen yàlla gërëm ñoom ñëpp mu ne ñooñu ñëpp laaj naa leen même question bi nee na fa amaruhu ñu digal ko bi zalika ci lii ñoom ñëpp ñu ne ko li ngay def mooy da ngay jàpp rek nga raxasu sa kar imaginer ñii ñii ay ñii ñii ñooy kàngamu saxaaba yi daanaka maanaam ñu bare bare ci kàngam maanaam euh, maanaam saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñii ci ñi ci gën a mag ci li ñu doyal ci dañ ko kenn du wuute ci loolu Seydina Usman Seydina Ali Seydina Zubair Seydina Talha Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum ñoom ñii ñëpp ñoom ñëpp nee nañ ko ni ngay def li seen mazhab ci masala bi mooy da ngay raxas sa sagar nga daal di julli jeex na amul leneen looy def nga daal di jàpp nga daal di jàpp comme ni ñuy jàppoo booy julli nga julli amul sangu farata te lii ñoom bi ñu koy jàpp moo tax euh, ginnaaw gi nag ci la euh, ci la euh, Seydina Omar radiyallahu anhu bi ci boroom xam-xam yu wuutee maanaam boroom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu anhu wuutee ci masala bi wuute bi tar ci la leen woo dajale leen ñoom ñëpp ne nañ laaj sayyidat Aisha radiyallahu anha lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujjee wax ci masala bi ngir ne mbir mi coow li daf cay bari sayyidat Aisha nag radiyallahu anha moo ne leen yonent bi def sallallahu alayhi wasallam lii la ci wax te moom mooy saa yu ñaari njong yi dajee maanaam ak cangaayal farata day daal di war a maanaam te loola nag bañ koo xamee mooy ne saa yu jaxasoo amee maanaam bopp sakar bu doo ci pëyib soxna si faw cangaayal farata day daal di ràññeeku day daal di war loolu moom moo tax nag mu ne nag ah kon nag léegi leer na dégg ngeen ñëpp ni dégg nañ mu ne nag képp ku fi wuuteeti nag daañ ko teg ak daan goo xamante ne da dana servir de leçon ñi ci def maanaam daañ ko teg ak ay daan yu dum duma yu métti parce que léegi bu fi kenn wuuteeti ndax ci xam mbir mi wax na maanaam kon ñu xam ne ndax ndax ñii dañ doon wax ne yenente bi lii la wax sallallahu alayhi wasallam ñeneen ñi ne yenente bi dégg naa ci moom lii comme sayyidna Usman lim wax radiyallahu anhu loolu moom moo tax nettali jii dafa jiitu dafa jiitu euh, xew-xew bi nga xamante ne moom la maanaam Zayd ibn Khalid al-Juhani bi mu laajee laaj bi loolu dafa jiitu xew-xew bi nga xam ne moom lañ la nettali léegi ba tax boroom xam-xam yi wuuteetuñu ci bi masala hadith bi Euh, imam al Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-douze ak deux cent quatre-vingt-treize euh, insha allahu taala maanaam fi nga xamante ne ci ginnaaw gi dina ñëw leeral maanaam masala boobu maanaam masala yi wuutee borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci mbir mi ndax dañu war a sangu farata waaw wala déet et que sangu farata gi mooy li war et lii dañ koo folli loolu dana ci ñëw waaye fii daf koo indi woon ngir liñ la waxoon moom mooy ne nit ki bu maanaam bu maanaam li nga xam ne mooy ndox mi génnee ci pëyu jigéen ji aw loolu sobe la allahumma ba mu def mu nekk loo xamante ne dafa bari lu muy répété ci ndaw si bu baree lu muy répété ci ndaw si ci anam goo xamante ne bis bu jot dina génnee ci moom lu tolloog ñaari yoon bis bu jot dina génnee moom lu tolloog ñaari yoon bu boobaa dañ koy daal di jéggale maanaam boobaa dañ koy dañ koy boobaa dañ koy daal di jéggale waaye ñeneen fuqaha ci Maliki rahmatullah waaye ñeneen fuqaha dañ ne déedéet dañuy xaar saa yoo waree julli nga nga def ko saa yoo waree julli rek te loolu day toon njàpp beneen mbir la. moom mooy ndox moom di génnee ci pëyu ndaw si day toj jàpp mooy li ñuy wax perte blanche day toj jàpp tamit dégg nga moo tax imaamu euh, muslim rahimahullahu taala indi na ko moom tamit ci hadith trois cent quarante-six ak trois cent quarante-sept euh, ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñii rek ñoo ko indi allahumma ne euh, aljamaa maanaam ci as-sab'a mooy imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko hadith numéro quatre quarante-huit quatre cent cinquante-huit vingt et un mille quatre vingt et un mille 90 mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Ishaaq te moom mooy Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj waxoon nañ ko moom jotaay bi wees gisoon nañ ko abu muy wala jotaay bu ko jiitu Abu Yaquub at-Tamiimi al-Marwazi moom euh, gisoon nañ ko moom mooy euh, euh, Ishaaq ibn Mansuur al-Kawsaj al-Haafiz Abu Yaquub at-Tamiimi al-Marwazi nga xam ne Naysaabuur la wàccoon fa la dëkke woon imam muslim nee na siqatun ma'munun ahadul a'imma ke moom ku wóor la ku ñu wóolu la ku dëgër la kenn la ci imam yu mag yi mi ngi génn àdduna ci jumaadal ula ci atub deux cent cinquante et un ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa moom nag waa ashaabu kutubu sitta yëpp seen sëriñ lañ ñu soloo ci moom directement ba mu def imam abu dawuda rahimahullah imam abu dawuda rek moom moo soloo ci wul ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddathana an-Nadr ibn Shumayl moom tamit gisoon nañ ko suñu jotaay bi euh, weesu maanaam mooy an-Nadr wala jotaay ba ko jiitu an-Nadr euh, ibn Shumayl euh, al-Mazini rahimahullahu taala an-Nahwi al-Basri al-Marwazi nga xam ne ma Basra nekk waa Basra la tamit nekk noonu waa Marwa waa Marwa la dégg nga euh, Abul Hasan Abul Hasan mooy dàqantalam moom ñu génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Marw ar-Rawd maanaam foofu la nekkoon nekkoon tamit siqa borom sëriñ boo xamante ne sëriñ bu mag la euh, di comme di imam az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala nee na shaykhu Marw wa muhaddisuha waa Marw moom mooy seen sëriñ nekkoon tamit borom xam-xam ba xadis borom moom xam xadis ba ba pare daal ne siqatun imaamu saahibu sunna maanaam ku wóor la nekk imaam bu mat sëkk jiit nekk borom sunna maanaam bu loolu aw tagg wu rëy la diw borom sunna la taggu ngan na ngoog taggu wow daana tagg ëpp ko doole diw borom sunna la loolu tagg wu rëy rëy la xaw ma nag ko xamut waaye ko xam day loolu day ay wow tagg dégg nga qaala nee na axbarana xabaran Shu'ba waxoon nañ ko léegi mooy ibnu al-Hajjaj Abul Bistam wax mu ngi génn mu ngi génn àdduna quatre-vingt-sixième année génn àdduna cent soixantième année ginnaaw ko àndaa yén saa sallam waxuñu woon ay atam maanaam ci jotaay bi ci ci ci biñ ko tuddee léegi euh, anil Hakam moom mu jëlee ci al-Hakam ibn Utaybata al-Kindi moom dàqantalam nekkoon Abu Muhammad dañuy wax tamit Abu Abdullah ak Abu Umar yëpp ay dàqantalam lañ ñu ngi ganee àdduna cinquantième année ginnaaw ko àndaa yén te bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent treizième année waa Kufa la moom tamit waa Kufa la euh, Shu'ba waa Basra la euh, an Zakwan Abi Salih moom waxoon nañ ko Abu Salih euh, as-Samman az-Zayyat al-Madani moom lañ doon wax ci moom it dëkkoon na moo boo gisee mu jàngee maanaam waa Kufa jàngee ci moom ni jëlee ci moom xadiis niki noonu moom it mu soloo ci waa Kufa te moom Madinatul Munawwara la dëkkoon moom mooy ne daf daan dem kuufa di ko yóbbu moo tax ñu naan ko ak zayyat maanaam borom diw gi ndax diw la daan jaay moom moom moom lépp lu aju ci wàllu diw huile lu niin rek moom yooyu la daan jaay ak ay huile de palme huile de d'olive surtout yooyu ak yeneen yooyu rek yooyu la daan jaay da ko daan jëlee Madina daan ko yóbbu Kufa di ko fa jaayee ji waaye bu fa demee nag da daan jàngale ay xadis ni ki noonu da daan jàngale waale ay xadis tamit maanaam kon loolu moom euh, moo tax euh, mu solo ci waa Kufa waa Kufa tamit solo ci moom comme niñ ko gisee nii moom euh, xakam bi rahmatullah alayhi moom solo na ci moom ci suñu xadis bii nii ni ki noonu dégg nga moom mooy. Euh, kon euh, al euh, al Abu Salih al Madani Abu Salih mooy la gën mooy kunyaam al Madani al Ghatafani rahimahullahu ta'ala ni ki noonu doomam la maanaam Salih kenn la ci doomam moo tax ñu naan ko Abu Salih muy Suhayl doomam la tamit Abdullah doomam la moom waaye mi ngi tuddoon Zakwaan Zakwaan moo nekkoon turam. Zakwan as-Samman Fodi ki Zakwan as-Samman az-Zayyat moom la al-Madani rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna at bi kan Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu génne adduna mooy cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ashaabu kutubu sitta solo nañ ci ñoom mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu taala mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salabata ibn Ubayd ibn al-Abjar hmm, uh, ibn Awf ibn Abjar ibn Awf ibn al-Harith ibn al moom moo tax ñu al-Khazraj yi al-Ansari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nekkoon xale ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi ñi nga xam ne ñoom ñooy al-muksiruna ba solo lu ëpp junni xadiis mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu wax ba ne 74e année la génn àdduna rahimahullahu ta'ala nekk saxaaba bu siiw siiw siiw bokk ci borom gëneel yu mag yi. Euh, euh, moom euh, papam gén moom xare na bokk na ci ñi xare Uhud papam dégg nga Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu maanaam mooy Abu Sa'id moom la gën a siiwee nag mooy dàqantalam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna Rasulullah maanaam kon boo xoolee kon waa Madina maanaam waa Kufa ñoom ñoo solo waa Basra ñoom ñoo solo ñoom ci waa Kufa ñoom ñu solo ci waa Madina maanaam mu ne anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallama arsala dafa yabal ilaa rajulin ci benn waay minal ansaari ci waa lansaar fa jaa nee mu dikk wa ay wa ra'suhu nee na fekk boppam yaqturu ma ngay toq maanaam boppam ma ngay toq ndox ah nee na bi mu ñëwee fekk boppam di toog la fa qaala nabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yenent bi da koo woo wuyuwul mu yéex wuyu daf ne ñëwal yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam dafa ñëw ci buntu këram euh, yëglu woo mu ñëw waaye mu yéex a ñëw dem sangu ba pare daal di yegsi maanaam bi mu yegsee nag mu gis toq ndox toq maanaam bopp bi di toq mu ne ko la àllaka xëy la àlla naa xëy dañ loo yàqamte dañ laa gaawee maanaam xëy dañ laa gaawee fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam nag maanaam waa waaw waaw maanaam lii dañ ciy jàngee ni maanaam li ñu tuddee al axd bil qara'in maanaam mooy dañuy jàppee ci li ñu tuddee qarina qarina mooy benn mbir lëkkaloog dara nga daal di sukkandikoo ci lool maanaam gis bi mu ko gis ni mu ko woowee mu yéex a ñëw ba pare sangu ñu gis toq bopp bi maanaam ndox ndox mi nekk ci moom noonu ci lañ xamee ni kon ndekete daa nekkoon ak soxnaam te bëgg woon a génn ñëw gisee ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te sanguwul farata maanaam kon. Euh, maanaam maanaam moom gisu ko yenente bi sallallahu alayhi gisu ko ni mu nekk ak soxnaam waaye ba pare waaye ni mu ko gisee xam na ni kon dañ koo teela dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo gaawtu maanaam dañ koo dañ koo gaawtu maanaam kon loolu tamit dañuy xamee ni mbir loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ne bu ñu xeeñtoo masalan xeetu nit maanaam gémmin gi comme ni saxaba bi def maanaam xeeñtu gémmin nit ki ñu gis ne day xeeñ sàngara dañuy xam ne da koo naan ànd ak gisuñu ko woon mu koy naan ak yu mel noonu maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam yoo xamante ne dañuy àttee ci ay mbir lu mu lëkkalool yoo xam ne kii bi lii xewee ci laa xamee ne nangam mooy ah, xew bi comme li waxoon keroog ah, bi lii xewee ci xam ne lii dañ ko dañ ko dañ koo prémédité voilà comme lu mel noonu la maanaam loolu loolu mooy mooy mooy axdu bil qara'in maanaam xam nga yow gisoo mbir mi mais ci li mu lëkkalool loolu eh, lañ ko xamee euh, mooy indice maanaam ay indice yu lay wan nangam te loolu bu boobaa day daal di doy day daal di doy ci ñu mën a layee ci nangam waaye nag loolu feek amul leneen lu gën a dëgër lu ko dindi dégg nga maanaam euh, niki noonu masalan tey nit ki su yeewoo fekk yéreem tooy euh, euh, mu gis maam day xam ni gént na day xam ni gént na donte fàttalikuwul gént yi waaye xam day xam ni gént na niki noonu su gisee tubayam mu am man yu bu ci nekk maanaam te xamul kañ la ko dal day xam ne kon ci nelaw yu mujj yi ci la ko ci la ko dale maanaam ci loolu la ñuy sukkandikoo su fekkente ne tubéy jooju moom rek moo ci maanaam moo koy sol yére boobu moom rek moo koy sol amma su fekkee ñeneen dañ koy sol nag moom kon ku ko mujjee sol la ñuy wax la ñuy jiiñ mbir mi kook moom moo war a sangu di dégg nga dégg nga kon euh, yooyu ay texantal yu bari la am waaye yëpp dañ ciy sukkandikoo ci xarina dégg nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañ ci sukkandikoo ci qarina ah, mu ne iza o yeneen bi sallallahu alayhi tegal ko ci ne ko iza o ajil ta léeg-léeg bii lii tamit dañ ci xamee ne nit ki soo ko gisee mu doxalee doxalin woo xamante ne amaan na dafa am euh, masala bu mu maîtriser wul jar na maanaam lu mbir mbir mi mën na ko ko laaj donte mbir moomu lu ñuy kersaloo wala ci aada waaye mën na ko koo laaj ngir mën a lijjanti masala bi maanaam loolu tamit beneen dañ ko ci jànge mu ne waaye iza ujilta saa yu ñu la yàkkamtiloo aw wala bokku xitta nga gaaw nga gaaw gaawtu maanaam mooy nga nekk ànd ak soxna si te génne woo man yu bu boobaa mu ne ko fa alayka lay war ci yow rek al wudu mooy njàpp maanaam kon ñu gis ni yeneen bi sallallahu lii waxoon na ko te boobu acte bii nekkoon nañu Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ay jamono mbir mi xew ngir ne ki nettali saxaaba saxaaba bi nettali xadiis bi sax ci saaba yu ndaw yi la bokk mooy sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dégg nga ko kon nag ah, kon nag mu fa alayka li war ci yow rek mooy al-wudu mooy njàpp mu ne xadis bii ah, kon ah, dañ ci jànge maanaam ne li sayyidina maanaam moom sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina Az-Zubayr naa wam sayyidina Talha Euh, Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ak ñeneen liñ jàppoon ci sax ñoom jàppe wuñ ko jëwuñu ko mu nekk seen dañ ko atte bu ñu in jëlee ci seen bànneexu bakkan abadan waaye dafa nekk loo xamante ne dañ ko jànge woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu waxa woon ne sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu euh, ki nga xamante ne maanaam topp na ko euh, maanaam mooy Euh, an-Nadr an-Nadr ibn Shumayl mi solo xadis bi ci Shu'ba ki nga keneen solo na jëmmi xadis bi ci Shu'ba te moom mooy Wahb te moom mooy Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdullah ibn Shuja' al-Azdi dakkantalam nekkoon Abul Abbas muy Abu Abbas al-Utaki al-Basri al-Jahdami moom tamit maanaam waa Basra la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ji nga xamante ne maanaam moom mu ne qaala nee na xaddasanaa Shu'ba te moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki rahimahullahu ta'ala maanaam bii nag nga xamante ne moom la mutaabaa bii nga xam ne moom la mooy xadis bi Abul Abbas as-Siraj ci musnadam Euh, jëlee na ko ci Ziyad ibn Ayyub mu jëlee ko ci Wahb Wahb jëlee daan na qaala daan na haddathana Shu'ba an al-Hakam an Zakwan Abi Salih an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu indi hadith boobu mu ne walam yaqul te waxul Ghundar Ghundar mooy Muhammad ibn Ja'far di doomi tànkay di di doomi jiit li Shu'ba Muhammad ibn Ja'far al-Ghundar muy Ghundar maanaam bu ñu xoolee ñoom Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Musanna bu ñuy solo ci. imam Shu'ba dañuy solo di ko jaaree ci imam bu mag bi mooy Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far al-Huzali euh, rahimahullah ta'ala mooy Abu Abdullah moom mi ngi génn àdduna 193e année moom it waa Basra la 193e année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne walam yaqul hun euh, euh, Gundar maanaam hadithu Gundar moom imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Euh, indi na ko ci euh, musnadam euh, rahimahullahu taala moom li mu wax maanaam Gundar dafa ni fala ghusla alayka alayka alwudu maanaam amul ak cangaay gula war waaye maanaam njàpp moom mooy li nga xamante ne moom mooy li la war loolu moom moom noonu tamit imaam muslim rahimahullah ak imaam ibn Maaja ak Ismaayil ak Abu Nu'aym ñoom tamit indi lañ ko jëlee ko ci yoonam boobu rahimahullahu taala mu ne wa Yaxya te moom mooy Yaxya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullah mooy imaam al-Hafiz Abu Sa'id mooy Yaxya bu màgg boobu nga xam te ne mooy imaam bu siiw boobu rahimahullah taala moom gis nañ tamit ay mbiram gisaat ko di sëriñu ñoom. moom mi ah di sëriñu ñoom ñoom kan ñoom imam ah, Ahmad ibn Hanbal ah, ah ñoom Ali ibn al-Madini et seen moroom lañ ñoom seen moroom lañ ah, ah rahimahullahu ta'ala euh, mi génn at moom cent quarante-neuf man a ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wala euh, deux deux deux cent deux cent quatorze ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu mu ne moom tamit riwaayam mi ngi ci Musnad imam Ahmad ibn Hanbal mu ne al-wudu ñoom tudd ñu jàpp li ah, maanaam daf ne qaala Abu Abdullah imam Abu Abdullah al mooy al mu ne walam yaqul te waxul Hundar wa Yahya ak mooy eh, an Shu'ba al ñoom waxuñu al mooy njàpp maanaam ñoom kon dañu rek ne comme niñ ko wax maanaam falaa gusla alayka maanaam cangaay du la wax euh, kon lii moom mooy li nga xamante ne euh, mooy kon wuute gi maanaam ni li tax imaam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi xadis bi ne kon njàpp moom mooy war moom mooy ne kon euh, nit ki bu laalee jigéen maanaam bu laalee jigéen loolu day faral day waral jàpp maanaam day waral toj njàpp rawatina bu ci amee bànneex maanaam loolu moom moo tax comme que génnewul ma niwu te dafa war a jàpp li tax mu im ban rapport la am ak lii rawatina ne imaam al-Bukhari xam na ni xadis bi dañ koo folli kon ban rapport la am mooy ne dafay wane ni nit ki bu laali mooy masalal mas masalatu mas mara maanaam wala ah, wala lamsul mara wala masul mara laal jigéen ndax day yàq njàpp waaw wala déet borom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah xanafiye yi seen fuqaha Hanafi rahmatullah ñoom dañu ne eh, non lan jigéen jigéen moom boo ko lee rek sa jàpp toj na na euh, non non Shafi'i garaawul du tout moo xam sa yaay la moo xam sa doom la moo xam jigéen ji mag la moo xam xale la sa njàpp tojul yaa ngi dégg euh, euh, awaam yi léeg-léeg ñu jaawale masala bi ak beneen masala mooy ndax laal jigéen xaraam na waaw wala déet maanaam ñoom awaam yi dañ koy jaawale ndax dañuy jàpp ne bu fekkente ne bu ma laalee jigéen te aw ma ci benn xalaat aw ma ci bànneex jublu ma ci dara garawul maanaam ñoom ñaare dañuy jàpp ne garawul parce que gis nañ ne euh, comme niñ koy gisee insha allah dafa xaw maali ci rahmatullah ñoom dañuy wax ne tëjul jàpp te looloo siiw ci ñoom ngir ne euh, ñoom fukk maali ci la ñuy faral di jàng maanaam en tout cas ci suñu réew yi kon ñoom dañuy jaawale masala bi ak beneen masala bu ko gën a garaaw maanaam ñoom ñoom ñaari yi duñu benn maanaam masala bii ñu nekk mooy ndax day toj njàpp waaw wala déet alors que beneen masala bi ndax xaraam na wala déet moom kooku moom ñaari nit ñu xellu ci diine ji wutewuñ ci ñaar rek wutewuñ ci waaw euh, maanaam mooy jigéen ju la daganul jigéen ju la daganul dégg euh, bi ci def ba pare du sa du sa du sa armal euh, kon bu njëkk bi masala bi ñaar maanaam kon bu njëkk bi moom mooy xanafiyey rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dafa maanaam loolu daal vraiment yàqul jàpp man ngaa laal jigéen laal ko nu mu la neexee yàqul sa benn yàqul benn yoon jàpp wax dëgg yàlla nag njàpp nag dana yàqu ci lu gën a garaaw bi ah, mais ñoo moo tax ñoom loo mën a siq ndaw si ak loo mën a doon fii génne woo mag yu wala man yu sa njàpp tojut fo loo leen sori nag fii génne man yu wala mag yu yow jàppal ne sa njàpp tojut Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dem ca geneen cat ga ne loo mën a defal ndaw si maanaam boo ko laalee laal wala nga laal karaw bi nga laal maanaam laalal ndaw si sa njàpp toj te ndaw si ku mën a doon nag sa doom sa sa yaay sa bàjjan euh, jigéen joo xam koo xamul koo bëgg koo bëggul ñëpp ci yam sa njàpp toj na waaye dañ koy jéggale ci tawaaf ñuy tawaaf kaaba ngir moytandiku ni mu jafee foofu dégg ñu ne beneen bi ci def nag mooy ne euh, maanaam ñeneen ñi ci des ñoom ñooy fuqaha xanafi xanaabila xanafi rahmatullah ak maliki maliki xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo indi ne ah, jigéen kat bu fekkente ne laal nga ko bi yaakaar naa mas nañ koo gis gisoon nañ ko fi ci saxeex bi fii maanaam bu dee dañ da nga parce que ñeenti possibilité ñoom dañoo teqale mbir mi maanaam Maliki rahmatullahi alayhi dañ na su fekkente ne ñaari ñett ñeenti possibilité moo am mooy jublu naa ci laal jigéen ji jublu naa ci bànneex am naa ko ci tamit muy benn ñaareel bi mooy jublu naa ci bànneex waaye nag aw ma ko ci muy ñaar bi moom jublu naa ci bànneex jubluwuma ci bànneex waaye am naa ko ca ñeenteel bi mooy jubluwuma ci bànneex te amuma ko ca ñu ne boobu moom moom moo dul yàq njàpp bu mujj bi kese moo dul yàq njàpp amma Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom am bànneex bi moom rek lañ ci indi boo ko laalee fekk am nga ci bànneex ci nga yàq ci ci la sa njàpp di yàqu kon ñu gis ne euh, waaye bu ñu xoolee dalil yi insha allah amaana dinañ dinañ ci ñëw ci kanam maanaam euh, dañuy euh, dinañ ci gis ne bànneex maanaam nit ki comme li nga xam ne sayyidat Aisha radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan teg gémminam ci gémminam ba noppi dem dem julli ji te du jàppuwaat dem julli ji ci jàkka ji te du jàppuwaat mu daal di wax ne nag euh, mu daal di waaye lam ca teg mooy wa man yamliku irabahu misla rasulullah sallallahu alayhi wasallam kat moo mën a téye bànneexam comme ni ko yonent bi ma ne sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu xam ne kon teqantal am na ci waaw ak am na yeneen yoo xamante ne daf koy wane loolu euh, ci euh, Umdatul Ahkam leeraloon nañ ko ci walillahi alhamdu wal minna te ci Bulughul Maram dañ gën a leeral insha allah ci hadith sayyidat Aisha bi tam radiyallahu anha wala hadith yi ci wax buñ ci yegsee tamit daañ ko gën a leeralaat insha allah taala ci teqantal boobu kon loolu moom mooy masala bi nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee hadith bi maanaam kon ne mooy laal jigéen masala laal jigéen ak laal zakar ndax laal zakar day yàq jàpp waaw wala déet loolu beneen masala la boo xamante ne mën na parce que euh, nit ki bu laalee zakar loolu fuqaha yi tamit rahmatullah dañ cee am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ndax hadith sayyidina Talha euh, euh, Talq na Ali bi radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañ ne laal zakar ndax xam sax solo nañ ko juróom imam Ibn Khuzaymah tamit solo na ko te wéral na ko dégg nga te hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullah ne huwa asahhu shay'in fil baab wala boog Ali ibn al-Madini imam Bukhari beneen bi la wax ne huwa asahhu shay'in fil baab ah maanaam mooy xadiisu Busra bi radiyallahu anhu xadiisu Talha ibn Ali bi radiyallahu anhu mi ngi ci sunan yi imam Ahmad tam solo na ko ak imam Ibn Khuzaymah rahmatullahi mooy lan nee na dafa ñëw laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku laal sakar ndax euh, lan mooy atteem mu ne innamaa huwa bid'atun minka mu ne laal mu ne sakar benn cër la rek ci yow maanaam ni ngay laalee sa loxo laal sa tànk la noonu nga mën a laalee sa saga mu nekk benn cër rek ci yow ah waaw imaam al euh, euh, beneen xadis bi mooy Busra bi radiyallahu anhu nit ñi ñoo ko solo même imaam yi ñoo solo jëm ni même maanaam mooy lan mooy ne man masa masa zakara foofu lay xawat ba képp ku laal sa na jàpp ci waaw bee imaam al-Bukhari ne moo gën a wér ci bunt bi bi ci def Ali ibn al-Madini sëriñam xam moo gën a wér ci buntu bi voilà dégg nga <laughs> euh, waaye dañuy borom xam-xam yi rahmatullah maanaam jumhur maanaam Hanafi yi ñoom ci hadith Sayyidina Talq ibn Ali bi la radiyallahu anhu amma ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ci def ñoom hadith kii bi lañ sukkandiku hadith euh, Busra bi radiyallahu anha boobu ñoom ñu ne ndax lu tax ñu ne parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu ne hadith Talq ibn Amr radiyallahu ñun d'accord nañ ci waaye dañuy wax ne hadith boobu benn bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon tabax jumaa ji di doo ko ñëw Madina ci la ko wax maanaam ci la ko fekk ci fi ñuy tabaxee jumaa ji mu laaj ko masala bi kon déjà ñi xam ne kon bële moo ko mujj waaw muy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne maanaam kon bu boobaa mooy xeetu folle maanaam buñ mun buñ leen mun woon a dajale mooy dañ leen di folle naan bii dafa folle bi ci des ngir xam nañ chronologie bi euh, beneen beneen bi ci des moom mooy wax xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu dañ koy firi ni ku laal sa te amul te amul lu dox maanaam fekk am na lu dox ci digganteem ak sa ngir ne euh, ci loolu la yanoo maanaam waaye amaa euh, laal sakar nii te amul dara lu dox te diggante loxo bi tenk bi ak sakar bi loolu xam ngeen ni ñaare nit ñi euh, duñ koy di def de manière générale te euh, comme niñ ko waxoon maanaam te loolu faw maanaam nit ki ñaare bu koy def da ci am ay bànneex wala yu mel noonu loolu wala boog man na koo indi loolu moom kon ñu xam ne teqantal am na ci dégg nga euh, beneen bi ci def moom mooy ne nit ki bu laalee kon bu boobaa dañ koy firi ne xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu mën nañ koo wutal firiwaay maanaam mën nañ ko firi noonu am na nag ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñoo xam ne dañoo jàpp ni ah xadiis yi en fait ñaar yi sax wutewul mooy ne euh, ñoom dañoo gën a jéng ci masala mazhabu Hanafi rahmatullahi alayhi daan ne dañ leen di boole ci beneen anam mooy naan mooy dañ leen di boole ci ne ku laal sa karam euh, sopp nañ mu jàpp di waat waaye laal sakaat du yàq jàpp bu boobaat ñaari xadiis yëpp mu def na leen a boolee noonu mu def na leen a booleewaat noonu tamit moo tax borom xam-xam yi wuute ci masala boobu waaye li ëpp ci borom xam-xam dañ ne boo ko laalee te amul te diggante nga laale ko ci biiru baaraam yi wala boog ci biti ci ci tënk yi maanaam mooy lii xonk ci loxo ci ci loxo nii rek tënk yi nii ak biiru baaraam bi bu boobaa day daal di yàq jàpp amaa ci biti baaraam bi moom ak yeneen yi ci di sëf ñoo ñoo yem loolu mooy li ëpp ci borom xam bi rahmatullah alayhim noonu la ñu firi xadis boobu xadis bii euh, imaam al euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaam Muslim indi na ko ci ñetti bërëb ci 343 maanaam ci ñaari bërëb boog ci 343 ak 345 xadis imaam Abu Dawud ci 217 xadis euh, Ibn Maaja indi na ko ci xadis numéro 606 imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko ci xadis 11162 11207 11243 11308 11434 11894 kon loolu moom mooy buntu boobu buntu boobu kon euh, buntu la boo xamante ne buntu bu gudd la euh, waaye loolu moom mooy euh, buntu boobu léegi.